léegi ñu jël xadis bu mujj bi nga xam ne moo lëkkaloo ak yi hmm? al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu ne xadis 1239 wa an Anas radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yuftiru qabla an yusalliya ala rutabat fa in lam takun rutabatun fa tumayrat fa in lam takun tumayratun hasa hasawatin mimma rawahu abu dawud wa tirmidhi rahmatullahi alayhima wa qala hadithun hasan kon alimamu alhafizu an-nawawi mu indi dernier der de diera dernier hadith ci suñu buntu bi ñu nekk nga xam ne mooy deux cent vingt-deux baabu fadli ta'jilil fitr wa ma yufsiru alayhi wa ma yaquluhu ba'da iftar moom bi hadith bi muy deux cent trente-neuf mu ne waa naana sin mu ne mu ngi jële ci seydina wa mawlana anas xadimu rasulillah alayhi afdalu salati wassalamu wa radiyallahu ta'ala anhu warda annahu qaala nee na kaana nekkoon na rasulullahi na yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yuftiru masoon a woor te loolu day ne lijee daa nekkoon yuftiru doon dog qabla an yusalliya laata muy julli la doon dog ala tu ala rutabat waaw ci li nga xamante ne mooy tàndarma yu nooy fa lam takun bu nekkul woon yu fa in lam takun bu newul woon rutabaat bu doon amul woon yoon fa tumayraat mooy yeneen euh, dat yi rek yi nga xam ne moom sèche yu dëgër yi la waaw euh, rutab yi mooy des dates fraîches tumayraat yi ñooy dates sèches yi rek waaw yu wow yi waaw bu amul yee jàpp ci yi fa in lam takun bu amul woon tumayraatun bu amul woon yu dëgër yi sax yu wow yi xasaa da doon guux waaw ah xasawaatin quelque guux mimma in ci ndox ay gorge d'eau mu ne waahu daal dina koy solo Abu Dawud al imam Abu Dawud as-Sijistani wa Tirmidhi ak taalibin bi al imamu Abu Isa at-Tirmidhi wa qaala mu ne hadithun lii de hadith la hasanun imam Abu Dawud sëriñu imam at-Tirmidhi la la en même temps bari ñoo ko bokk comme imam al-Bukhari ah, ak ñeneen ñoom ñii ñëpp ñooy waa kutubu sitta ah, voilà <laughs> voilà rahmatullahi alayhi mu ne wa qaala imaamu moom ne xadiisun lii xadiis la xasanun bu al imaamu léegi na ne Abu Daawuda wa Tirmidi léegi laaj bi mooy ñoom jaar da ko solo ñu ne di diit sëriñ Abu Daawuda jiitu woon ko ca sax yoonam la ko Abu Daawuda jële muy al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullahi ala al jamii xoolal ma al imaamu abu daawud li nga xam ne moom noonu la ko solowee loolu la wax ah mu ngi ko indi ci ci abwaabu sawmi non imaam abu daawud damay wax abwaabu kooku mooy imaamu tirmidhi imaam abu daawud kitaabu sawmi baabu ma yuftiru alayhi mooy aji koor gi mu ne haddathana ahmad ibn hanbal mu ne nettali nañu ahmad ibn hanbal di ahmad imaam abu daawud en hadith bu salmaan bi ak bi noonu la ko tegalee bu salman bi la njëkk di teg te wax nañ la tamit naka noonu la al imaamu abu da abu at-Tirmidhi rahimahullah doxale kon mu ne haddathana nettali nañu ahmad ibn hanbal muy ahmad ibn muhammad ibn hanbal ibn hilal ibn asad ibn idris ibn abdillah ibn hayyan ibn abdillah ibn anas ibn awf ibn qasid ibn mazin ibn shayban ibn zuhal ibn salaba Abu Abdillah ash-Shaybaniyu az-Zuhaliyu al-Marwaziyu maamam joojoo tax Ibn Zuhal Shayban Ibn Zuhal moo tax ash-Shaybani az-Zuhaliyu voilà al-Marwaziyu al-Baghdadiyu dëkkoon fi nga xam ne mooy Baghdad di al imaam Ahmad Musiw mi nga bokk xam ne mooy imaamu waa ahlu sunnati wal jamaa borom ngir mi gane addina li nga xam ne mooy la 164. génn àddina ñi nga xamante ne mooy la deux cent am na nag ñu ne deux cent quarante deux wallahu taala aalam moom mooy kilifa gu mag gi al imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal bokk ci kenn ci ñeenti ngir yi imaamu ñeenti ngir yi nga xam ne yu yi nga xam ne ñoo gën a siiw ci l'islam bi muy al imaamu ahmad ibnu muhammad la waaye dañ koy dàkkantele maamam naan ahmad ibnu hanbal waaye ahmad ibnu muhammad ibnu Hanbal ibnu Hilaal ibnu Asad ibnu Idriis ibnu Abdillah ibnu Hayyaan ibnu Abdillah ibnu Anas ibnu Awf ibnu Qaasit ibnu Maazin ibnu Shaybaan ibnu Zuhal mu ngi noonu kon al-Imaamul Jabal rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathanaa Abdurrazzaaq mu nekk ñu nett mooy Abdurrazaq di Abdurrazaq ibn Hammam ibn Nafi' al-Himyari mawlahum al-Yamani Abu Bakr San'aani rahmatullah borom musannafa ngoog <laughs> Abdurrazzaq mu siiw mee ngoog <laughs> Allahu akbar hmm? borom musannaf <laughs> musannaf Abdurrazzaq allah voilà gane addina cent vingt six génn addina deux cent onze rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Ja'far ibn Sulaymaan mu ne nettali nañu suñu sëriñ di Ja'far ibn Sulaymaan di ad-Duba'i Abu Sulaymaan al-Basri rahmatullahi alayhi al-Basri rahmatullahi alayhi génn addina la cent soixante-dix-huit am na nag ñu ne cent quatre-vingt-huit wallahu ta'ala alam ku dëggu la woon ku dudd woon àddina Euh, euh, amoon na nag ay idée chiite waaye ku dëggu woon moom Jaafar mi rahimahullah qaala mu ne haddathana mu ne nettali nañu Saabitun mu nekk ñu nettali mooy Saabit al-Bunaani di Saabit ibn Aslam al-Bunaani rahimahullahu ta'ala Abu Muhammad al-Basri gane àddina la quarante et un vers les quarante et un génn àddina vers cent am na ñu ne cent vingt-trois am ñu ne cent vingt-six am ñu ne cent vingt-sept rahimahullahu ta'ala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 moo tax yeneen bi alayhi salaam di gaa daay fi fukki at la amoon génn àddina la quatre-vingt-dix am nañu ne ba quatre-vingt-treize radiyallahu anhu centenaire xaadimu rasulillah al-Basri génn àddina fële ca Basra radiyallahu ta'ala anhu annahu yaqulu mu ne dégg naa ko mu naan kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yuftiru ala rutabat qabla an yusalliya fa in lam takun rutabatun fala tamarat fa in lam takun hasa hasawatin mimma voilà da ngay xam ne kon kaddu yi mu indi fii ci Riyad bi mooy kaddu imam Abu Isa at-Tirmidhi fii dane kaana rasulullah mu ne ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam waxoon nañ ko sànq bi ñuy wax hadis yi naa Salman be da bu doon dog day doge ci rutabat ay tàndarma yu nooy ta neex qabla ginnaaw saa ndax nga dugal ci neex waay waay ma yu nooy fan nga ma gis tàndar ma yu nooy yoo xam ne neexut i yoo xam ne xaw a tàndar ma yu nooy la ta tooy ta baax qabla haji Musa Allah qabla an yusafiya laata muy wayow non def keroog ci Medina ak Makka ci koor gi nga fa mujje masha Allah xam nga ne rutabaat yi am nañu ah yow mas nga cee gis bu nooy ah ji ay ay xamalaal fay fay xamul yooyu quoi fay lam takun rutabaat bu <laughs> dee ne amul rutabaat yu nooy baax te mu daal di <laughs> jàpp ci tàndarma ji ji wow ji fay lam bu dee amul yooyu nag xasaa bu guux xasawaati min ma ay guux yoo xam ne ci ndox ka anta al imaamu abu isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata at-Tirmidhi rahimahullahu taala voilà moom nag moo ko indi ci abwaabu sawmi an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabu ma jaa ma yustahabbu alayhi al-iftar mu ne haddathana Muhammad ibn Rafi' mu ne nettali nañu suñu sëriñ hmm, di Muhammad ibn Rafi' di Muhammad ibn Rafi' ibn Abi Zayd Sabur al-Qushayriyu Abu Abdillah an-Naysaburiyu az-Zahidu al-Hafizu rahimahullahu ta'ala génn àddina euh, l'an deux cent alhamdulillah quarante-cinq thiqatun abid la borom Taqrib at-Tahdhib rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana Abdurrazzaq gis nañ ko sànq qala mu ne akhbarana Ja'far ibn Sulayman gis nañ ko sànq an Sabit gis nañ ko sànq an Anas ibn Malik gis nañ ko sànq radiyallahu anil jami' annahu qala kaana nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yuftiru qabla an yusalliya ala rutabatin fa in lam takun rutabatun fa tumayrat fa in lam takun tumayratun hasa hasawatin mimma hadha hadithun hasanun gharib nii la ko imaamu Tirmidhi indee mu ne hada hadithun li hadith hasan bu baax gharib bu tumuranke imaamu Nawawi nag kaddu gharib gi dugalu ko ci loolu waxoon nañ la ko waxati ko ne lu bari bu ñu gisee ci sahih jaami'u Tirmidhi loolu am ci en général bu ñu gis imaamu Tirmidhi Nawawi tudd ko soit nag ñaara mën a am mu yem ci hasan gi mu def soit bu mu def wala moom version yim ci yor àggul ci gharib gi wallahu ta'ala alam kon nii la ko al imamani abu dawuda ak abu isa at-tirmidhi rahmatullah alayhima daal indi kon lii hadis bi moo la borom awnul ma'bu kii borom tuhfatul ahwazi suñu lëkkaale mag suñu buntu ñaareelu njàngat mu ne le fait que kaana rasulullah sallallahu alayhi ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam nekkoon qabla an yusalliya da doon laata muy julli mu ne fii istihbaabu ta'jiilil fitr waaw mu ne lii moom dañ ciy jànge ne lii moom mooy dañoo sopp gi nga xam ne lañ sopp nit ki gaaw di dox te loolu moom mooy bunt bi baabu fadli ta'jiilil fitr gis nañ ko gisatu ko gisatu ko te loolu mooy sunna voilà kon loolu mooy lëkkaale mag suñu bunt ci côté boobu léegi nag mu des beneen bi wamaa yuftiru alayhi ak li nga xamante ne moom lay doge nag loolu nag mu daal di indi beneen côté bi mu ne bu doon bu bu doon dog muy julli lu doon doge mu ne ala rutabatin ci ay tàndarma yoo xamante ne yu tooy la waaw waxoon nañ la loolu euh, moom lay mooy tënk hadis Seydina Anas biñ euh, Salman ibn Amir ad-Dabbi ah bimu ne ida aftara mu ñoween saa sam nee na ida aftara ahadukum ala tamrin fa in lam yajid falyuftir ala ma fa innahu tahur mu ne yonent bi alayhi salaam nee na bu kenn jeen dogee na dogee ci ay tàndarma tàndarma loolu dafa général waaw mooy dugal na yu nooy yi dugal na yu moyen nooy yi ak yu ñàkk nooy yi mais hadith sayna Anas bii loolu lëbu foofu mujmal boobu moo koy leeral yan façon tàndarma la doon doge mooy rutabaat yooyu la doon la doon préféré yooyu la doon jëma euh, njëkke bu doon ne yooyu am nañ waaye nag kon kon mooy tàndarma Euh, euh, du n'importe quel tàndarma moo taxit boo demee di wuti ay tàndarma pour ci koor gi euh, di dugg duggum tàndaram nandarma ngir ci koor gi seetal ya gën a nooy voilà loolu mooy sunna bu dee nag amoo nga ñëw ah xam naa fayeen yi ngomeen yi dañ laa jiitu ci marché bi <laughs> ñoom ba koor gi laa ñu jege lañ ñëw rafle <laughs> ndax seenu kër nay sax ci koor gi dafay ree man li ngay wax de moo ko ak nga yow ñun di nga ne dañoo xer ci koor gee tax ak leel rek kon wooy wax kon kon kon léegi wax nga sama ma xër ci koor gi kese ah mais xër ci ñu raafal ya fa ne yow nag nga ku nekk seen voiture bale quoi te moom seen bale doo fa jëlee dara waaw nga ñëw fekk ñoom raafal nañ yëpp ak mu njiw fiin yi <coughs> ñu ne tungaañ yëpp lu nekk ci marché bi ci yu nooy te saf léegi nag yow nga ñëw <laughs> en tant que un Thiawène masha Allah <laughs> fekk fa li nga xamante ne mooy gars yi jikk nañ la ci yëf yi quoi bon léegi euh, que ça soit ajwatul madina wala boog ru'uy daj ñoomin daj la nuur géeg yeneen i tàndarmaay Medina yeneen ak feneen ak feneen nga ñëw yu nooy yi moom amatula ah. fii yu dëgër yee fi def si wow yi ah jàppal ci wow yi waaw xanaa nag après rek ci biir koor gi nga fiy doxantu léeg-léeg ndax yi ariwaas yi buy ñëw <laughs> amaana yeneen ariwaas yu nooy te tooy te saf daal di ñëw kon nag loolu <laughs> mais loolu la mooy loolu day wane ne kon mbir mi loolu la yu yu tooy yi te baax après boo amul yooyu nga jàpp nag ci wow yi loolu la xadiis bii di wane que ni mooy successivement loolu la après nag boo amul loolu nag ci ngay jàll nag ci ndox moom la naan fa in lam takun rutabatun fa tumayraat fa in lam takun même bu dee yu yu wow yooyu amu ko fa tumayraat xasa xasawatin min ma mooy day guux waaw ay guux ci li nga xam ne mooy ci ndox mooy jura rek waaw dañ naan xuswa mooy jura ak guux eh, loo xamante ne yonent may saa saam ñetti yoon la ko waaw kon loolu la mooy ñetti yoon lu doon guux mooy comme li nga xam ne rek inna allaha witrun yuhibbul witr lim ne ñu yàlla daa tóol daa bëgg lu tóol waaw kon ñoom itam dañuy fexe yu tóolal suñuy mbir waaw hatta tàndarma yi boo ciy jël na jël li nga xam ne mooy lu tóol waaw tóol nag tàmbalewul ci <laughs> tàmbalewul ci neuf <laughs> non parce que boo dee dañoo ñëw nga ne ah man de lu tóol laa dégg neuf laay tàmbale saa boo maywul ñeneen ñi bu ngeen xawee sakkan est ce que am voilà <laughs> kon nag loolu la quoi waaw waaw te lii mooy li nga xam ne mooy dëgg mooy successive mii boo paree nag fay boo amee loo boo amul yii nag nga dugg dal ci ndox voilà moo tax al imaam al qaari wax na lu ama am solo mais wa qawlu man qaala te lool euh, borom tuhfatu euh, ahwazi al mubaarak fuuri bi muy sara jaami'u tirmidhi mu ngi koy mu ngi koy reprendre naan alqaari nee na fil mirqaat waaw fil mirqaat téeréem boobu wa qawlu man qaala waxu kii nga wax nag aji wax ji ne as-sunnatu bi makka ne sunna lii sunna ci makka ñi nga xam ne ñoom dañoo nekk makka koor gi fekk leen fa wala waa makka ah bi euh, taqdimu ma'i zamzam ala tamri aw xaltuhu bihi euh, fa mardudun bi annahu xilaafu al-ittiba'i wa bi annahu sallallahu alayhi wa sallam saama aam al-fathi ayyaman kathira walam yunqal anhu annahu xaalafa aadatahu allati hiya taqdimu at-tamri ala al-maa walaw kaana li naq walaw kaana la nuqil waaw wax na lu am solo mu ne kanta waxi aji wax ji ne lii sunna nag bu dee ku nekk Makka nga woor Makka ndog jot yow lan mooy si sunna mooy noon jàpbaleel ndoxu ma ndoxu ba sam-sam loolu mooy sunna mu ne wala moom nga jaxase looy looy jël lu nekk rek na nga ko jaxase ndoxu zam-zam ba pare loolu mooy sunna bu dee màkk nga nekk mu ne loolu moom wax la joo xam ne li ñuy dàq la ko man di wax voilà ndax lan ndax dafa wuuteeg li yone topp lu yonent bay sa sam doon def mais sa sam doon nañ ko wax ci naa sayna Abdallah ibn Abi Awfa bi hadith boobu comme l'imam al-Hafiz doon wax naa li gën a li muy mooy boobu amul fath la woon mooy bi muy mooy ghazwatul fath ñuy ubbi ci Makka mais yonent bay saa salaam mais Ramadan la tombé woon mais woor na fa ay jours woor na Makka ay jours te kenn ñu ne wute naag ba muy dog do dogewul tàndarma que ne ay ay ay ay ay kii la doon doge ay ndox ay ay zama u zam-zam parce zam-zam daa sell loolu amul <laughs> bu amoon dinañ ñu ko wax dinañ ñu ko toxalal kon nag loolu lu ñuy delloo la amul dëkk sàngam moom boo fa demee ñoom daa am ndox boo xam ne mu mu ndoxum sëriñ diw ma ni mu barkeelee moom ngay njëkke wa xoolu am waaye yow <laughs> ma ne tàndarmay fu di jóge moo ko gën nga tàmbalee ko loolu mooy sunna loolu mooy li nga xam ne mooy di sunna wallahi laqad ahsana ki nga xamante ne mooy alqaari rahimahullahu tabaraka wa taala kon loolu lu amaam solo faut pas ñu jàpp leneen ah. nii mu ko waxe moom alqaari noon la amee voilà yonent bay saa saa li wax daa leer nañ li wax dafa leer daal di nekk loo xam ne dafa kiliera ah. kiliera ah, kiliera hein kon mu ngi noone <laughs> waaw léegi boo amee mais ndox ndox ndax ndox day taxaw boo ñàkkee yooyu moom mën naa nekk loolu euh, euh, euh, nga daal ci ciy guux ñetti guux waxuñu la nag nga naan ci paanu ab karaaf boo xamante ne nii moom deux la ba pare après nga bëgg a julli loolu julli ji dina xumbo ah <laughs> waaw bu imaam bi guddal nga commencé di ko mere dara yaa ko teg sa bopp <laughs> waaw wal iyaadu billah mooy affaire bi loolu la quoi mooy ñetti guux ngay guux rek waaw waaw boo guuxee ñetti guux. waaw gallax ne koo ko daal di jàllale après nag nga julli waaw après boo ñëwee nag ci conséquences yi ñoomin ndambeeg ñoomin xeet yooyu yi ñu ci bëgg a teg euh, ñoomin vouo ki ñoomin vouose waaw bu boobaa man nga ko cee teg waaye bu ci nekk ba yow timis gi di dem rek nga naan waaw des góoli ay <laughs> ñoom masruq laa joon Sayyidatu Aisha ah ñaari saxaaba yonent bi alayhi salaam ngi de kenn ki moom day teel a dog teel a julli timis keneen ki nag day yéex a dog yéex a julli timis mu ne sayyidatu Aisha radhiyallahu anha kan mooy kan mooy teela a dog di yéex a julli timis mu ne ko Abdallah mooy Ya'na ibn Mas'ud mu ngi ci jublu ibn Mas'ud mu ne ah kooku hakada naka noonee nag kaana yasna'u noonee la doon def yonent bi sallallahu alayhi wa sallam voilà boroom xam-xam yi nag am nañu naan eh, boo gisee tàndarma eh, li tax ñu yoonal ko mooy mooy dafa neex dafa am cafkaay lu neex ak loo xam ne lu lu lu sucré neex lu mel noonu këne euh, day dëgëralu gis ak yooyu bon yooyu am na ñu koy wax bi nga xam ne nit ki bu wooree bu xiif yi mettee mën naa tax du gis bu baax waaye loolu yaxtaaju ilaa dalil <laughs> waaw <laughs> waaw <laughs> waaw waaw waaw ñenn ñu ne alxul alxulu yi nga xam ne daa neex ah lool mooy liy dëppook ngëm yàllaak te day nooyal xol yooy yëpp ah borom bi ala kulli shay'in <laughs> léegi ba pare ñu ne comme noonu la nag lépp loo xam ne day yor saf que comme li nga xam ne mooy tàndarma bu boobaa boo amul tàndarma xeetu gato gato yeeg xalawiyaat yeeg yi nga xam ne mbokki arab yi dañ cee aay lool ci koor gi ak yooyee xeetu xeetu xeetu kii yooyu euh, ñiy defar ay dëgg ay ay ay fàtte naa leen mooy yooyu rek gato yeeg ñoomin seen yooyu eh, man nañu taxawal seen eh, seen place hmm? loolu imaam Ashokani mu ngi koy tudd waaye Ibnul Malak dane mais eh, li mbir mi daal li gën li gën li li gën a yeey daal mooy yooyu yëpp nañ ko bàyyee la lan moo tax ñuy tàmbalee tàndarma yooyu moom ñu bàyyi ko ashari yeneen saa salaam ñi ko wax quoi ay nekk fi naan lii wëg lii wa tax en Euh, euh, parce que loolu tamit euh, parce que boo waxee loolu man nga ne parce que ñi ñi wax la le mooy da ngay a qiyaas affaire bi que ne waa léegi bu ma amul ma ju nooy te saf te neex léegi ma jël bu wow bi bu ma amul bu wow bi léegi ma jël kooku mooy bu dee ay gato dafee ne danaan la jàppal ci gato yi dinañ taxaw place mais loolu bon loolu tamit li amaana loolu dëgërul fenn voilà <laughs> li dëgër daal mooy sawaay yeneen saa saa li wax daa leer waaw boo fal euh, iza aftara ahadukum falyuftir ala tam fa in lam yajid falyuftir ala ma kenn ci yéen bu dogee na doge ci li nga xam ne mooy ay tàndarma bu dee amu ko mu dogee li nga xam ne mooy ndox loolu la ci teg te tàndarma yi wax nañ la nan lay demee léegi nag imaamu Nawawi rahimahullah ci kaw nii ci la ñu jeexale li nga xamante ne mooy bunt bi waaye boo seetloo boo seetloo dëgg-dëgg am na lu mu tuddee bunt bi benn partie ci bunt bi boo xam ne imaamu Nawawi indiwu ko waaw nu la ko doon junj ci jotaay bii ñu génn mooy xam nga dane baabu fadli ta'jilil fitri wa ma yuftiru alayhi ma yaquluhu ba'da iftari waaw li muy wax après bu bu dogee ba pare nag loolu moom waxu ko te lool mooy buy dox lan lay wax lool mooy mooy munaasaba bi li lëkkaloog lool imaamu Tirmidhi imaam An-Nawawi indi indiwu ci xadis pourtant am nay xadis yoo xam ne bon même bu dee am na bu ci dëgër boo xam ne moom dëgër na këcc te imaam Abu Dawuda buntu yii nii mu indi xadis yi xadis Seyna Anas bi mu mujjee. Euh, kaana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla an yusalli fa in lam takun rutabat fa ala tamarat fa in lam takun hasa hasawat min ma xam nga ne kitaabu sawmi baabu ma yuftiru alayhi après da cee nekk baabul qawli inda al iftar aka ye lii lii doon dina kii nag moo imaamu Nawawi indi woon minimum benn ci hadis yooyu muy indi ñaari hadis yi mu indi fii benn bi surtout benn bu njëkk bi léegi rek dañ koy jël ngir yokk jariñ ngir tamit euh, nit ki aji woor ji buy dog mu xam li muy wax euh, imam Abu Dawud rahimahullah mu indi ci ñaari xadis kitaabu sawm baabul qawl inda al-iftaar mu ne haddathana Abdullah ibn Muhammad ibn Yahya Abu Muhammad mu ne nettali ñu Abdullah ibn Muhammad ibn Yahya Abu Muhammad moom ñu xame ko <laughs> at-Tursusi rahimahullah waaye eh, eh, eh, moom nag dafa siiwee ad-da'if <laughs> mais mais mais da'iful <laughs> non hein dañ ko woowee moo tax al imaam tiine an-Nasaa'i mu ne shaykhun saalih thiqatun luqiba bid-da'if li kasrati ibaadati mu ne moom ab sëriñ la boo xam ne bu baax te te te nekk koo xam ne ku ku ku ku ku dëgër dañ koo tuddee da'if li kasrati ibaadati ndax daa bari muy jaamu yàlla ba affaire yi dañuy gis jaamu yàlla ci daal moo ëpp doole ci moom ba di tal ay lekk ki naan waaw loolu nag nekkul li nga xam ne mooy li gën a mat waaye daal noonu la meloon. waaw <laughs> waaw <laughs> waaw kon loolu la quoi tekkiwul ne euh, euh, euh, daa nekk daa dafa dafa dafa faible te li tax mu faible ci jaamu yàlla yu bari yi ñu ciy demee loolu la voilà <laughs> mais tekkiwul mukk moo imaam que ne moom daa wéradi moo tax imaam al ne si xalaat voilà voilà moo imaam Ibn Hibbaan ne moom mii innamaa qiila lahu da'if li tiqaanihi fi dabtihi waaw kay rahmatullah alayhi kon moom mu ne qada qaala mu ne haddathana ali ibn al-hasan mu ne nettali nañu moom mii nag euh, bala ñu jàll moom kañ la génn àddina ak kañ la euh, juddu lool gis nga ko qaala mu ne haddathana ali ibn al-hasan mu ne nettali na ali ibn al-hasan di ali ibn al-hasan ibn shaqiq ibn dinar euh, rahimahullah abu abdirrahman al-marwazi al-abdi al mawlahum mawlahum ah. wala ne woon Marw la ne woon gan gane àddina 137 génn àddina 215 ci li gën a siiw sinon am na ay waaw rahmatullahi alayhi qaala mu ne axbarani xabaare na man dong al-Husayn ibn Waaqid de al-Husayn ibn Waaqid al-Marwazi Abu Abdillah al-Qurashi mawla Abdillah ibn Amir ibn Kurayz ne woon fi nga xam ne mooy Marw al-Khurasani al-Marwazi al-Qurashi mawlahum al-Qadi siqa la woon waaye am na ay def def le tuuti génn àddina la cent cinquante-neuf la cent cinquante-neuf am na ay wuute ñu ne cent cinquante-sept am ñu ne cent cinquante wallahu ta'ala a'lam qala mu ne haddathana Marwanu mu ne ki ñu nettali mooy Marwan imam Abu Dawud ne yani ibn Salim al-Muqaffa ne kim ci jublu nag mooy Marwan ibn Salim al-Muqaffa di Marwan ibn Salim al-Muqaffa al al al al al misriyu rahimahullahu taala moom maqbul la borom ta fiqa ki taqrib at-tahdhib wa koo xam ne ay hadiisam nañ ko nangu amee ku ko taaba ku ko topp rahmatullahi alayhi qaala mu ne ra'aytu ibn Umar Marwan mu ne gis naa Ibn Umar di Abdallah Ibn Umar Ibn al-Khattab Ibn Nufayl Ibn Abd al-Uzza Abu Abdirrahman al-Madani al-Makki radiyallahu anhu euh, euh, huma moom di euh, doomu Seydina Umar génn àddina la 73 radiyallahu anhuma yaqbidu ala lihyatihi fa yaqta'u ma zada ala al-kaf mu ne gis naa Ibn Umar lii taxaw nañ day jàpp sikki moom mu jàpp sikki moom daal di dagg lii nga xam ne moo bu nëbee noonu la nekk ci suuf mu dagg ko. lool ca aj gala am ñu bu ngi doon taxoon nañ lool ci fitra yi bon dellul foofu yarul ñu ci yàgg wa qaala mu ne ba pare mu ne kaana ibnu umar ne rasulullahi mu ne ndawal yàlla saa sallam nekkoon na ida aftara bu ma soona dog qaala danaan zahaba adh-dhama'u wabtallati al-uruq wa thabata al-ajru insha allah mu ne yenent bay saa saam lii la wa sabata al ajru inshaa allah dahaba ad-dama'u wabtallat al-uruq wa sabata al ajru inshaa allah dahabat wéy na dem na dàqu na ad-dama'u li nga xam ne mooy eh, eh, eh, mooy mooy mooy mooy mar gi waaw xam nga boo wooree surtout seen côté yooyu nga xam ne day yomba tàng waaw <laughs> ah mar nga dem na de dàqu na de wabtallatil uruq waaw te nag tooy na veines yi nañ ci li nga xam ne diñ dogee ah, li nga xam ne mooy seenu ginnaaw ba ñu woowee commencé nañu nag di tooy di am balal ak tooy di leen dugg nag di leen comme garab yi ñu doon arrosé ginnaaw bi ñu euh, woowee kong wasabata daal dinay sax al ajru pay gi koor gi doon woor ngir yàlla insha allah barkeeloo turu borom bi tabaraka wa waaye jaam bi xam ne ce n'est pas woor nga kese que ne par force dañ lay nangul voilà am nangoo ñàkk a nangul lool ci loxoy yàlla la nekk yow ku la na defoo ci benn problème boo xam ne tax na te buntu bi buñ paree bi buntu bi ci tegu loolu lay wax yoo xam ne moom de toute façon yow day tax yow yow sa koor moom boo ko boo ci muhaafadawul boo ko sàn boo ko sàmmonteewul na la leer ne laal sawaay day yàq sa koor gi ah voilà te waxoon nañ ci li imaam Ibnul Qayyim rahmatullah alayhi doon wax ñoom al imaam Ibn Hazm côté boobu yow maa nañu rappelé waat ko voilà woor di jëw woor di def ay bàkkaar moom <laughs> est ce que yow as boobu suñu borom naan naan li saa'imi farxataani waaw wala naan koor maa ko moom wa ana ajzibe waaw maa ko moom te maa koy fayal sama saa im boobu muy wax mooy kan loolu boo fàtte la ko waxoon nañ ci voilà loolu dinañ ci ñëw ci buntu bii di ñëw dinañ ci ñëwaat insha allahu taala kon li nga xam ne mooy ajru googu borom bi tabaraka wa taala ci loxoom la ne est ce que new nangul na laam biit waaye nag suñu njort eh, comme li ngeen saa saa waxoon bu kenn ci yéen génn na loolu mu rafet njort ci borom bu ma wooree def jaamu yàlla damay am damay fexe nag defe kon ñi nga xam ne noonu la ko yàlla gërëme waaw rëcc rëcc bu ci am ma ñaan borom bi xam ne ci man la jóge mu jéggal ma daal di koy nangu comme ni nga xam ne noonu la kenn ku nekk bu yoree as mooram di ko toppatoo la xadiis ba waxoon na muy màgge yoon suñu boroom defal ñu loolee kon loolu la kon lii mooy ñaan boobu ah dhahaba adh-dhama wabtallat al-uruq wa thabata al-ajru insha Allah dahaba ad-dama'u wabtallati al-uruq wa thabata al-ajru inshaa Allah dahaba ad-dama'u wabtallati al-uruq wa thabata al-ajru inshaa Allah imaam Abu Daawud mu tekki beneen hadiis mu ne haddasanaa Musaddadun haddasanaa Musaddadun mu ne nettal nañu Musaddad di Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal mu ne hada mu ne Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal ibn Mustawrad al-Asadi Abul Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala génn àddina la 228 rahmatullahi ala al-Basri qaala mu ne haddasanaa Hushaym gis nañ ko fan yee Hushaym ibn Bashiir ibn al-Qaasim ibn Diinaar as-Sulami al-muallimu al-Buxaariyu al-asluwaayu al-Waasitiyu rahimahullahu ta'aala génn àddina 183 an Husayn jëlee ci Husayn di Husayn ibn Abdirrahmaan as-Sulamiyu Abul Hudayl al-Kuufiyu al-Mubaarakiyu rahimahullahu ta'aala génn àddina 136 am ñu ne 137 an Mu'aaz ibn Zuhra mu jëlee ci Mu'aaz ibnu Zuhrata mu jële ci Mu'aaz ibnu Zuhra ad-Dabbi uh, uh, uh, rahimahullah Abu Zuhra abu abu abu Zuhra rahman annahu moom mii nag moo wax ne da koo jote mooy loo xamante ne moom du moom du saxaaba mu ne am na jote na ko mooy lii hadis bii loolu moo tax wérul am nag daa am rupture xamuñu ci kan la ko jële na yonent bi saa sa annahu ko ne balaghu jote na anna nabiyya bi saa salaam kaana nekkoon na bu ma soona doog yow dong laa wooral wooral ma ma sàmba ma ma demba wala ma astok ma nogoy ak Elisabeth ak ki nga xamante ne mooy soxna kenn laa ci xam nga ku wooral la ka yow borom bi képp surtout yow laa wooral wa ala rizqika te ci sa wërsëg di ma wërsëgale nag aftartu ci lay doge nii ci tàndarma yeeg ci ndox yeeg ci yi nga xamante ne ñoo jàll ci yooyu ñoomin pinton ñoomin croissant ñoomin burger ak loo ci neex rek fu foo ki chose voilà aftartu surtout tàndarma ji ci wërsëg ci laay doge waaye loolu dese naa dëgër xadis boobu li gën a dëgër eh, mooy liñ la jóge léegi bu ibnu Umar bi wallahu taala alam kon aji koor gi lii day wax eh, wa ma yaquluhu ba'da waaye buy woo lii day wax buy dog eh, kon nag ci kaw noon ci lañu jeexale buntu bi walillahi alhamdu wal minna ba léegi ñu ngi ci kitaabul fadaa'il dernier virage ah buntu yu mujj yi bii ñu gis hadith non buntu deux cents chapitre deux cents